wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi. ñu ngi woon ba léegi ci min marjici alayhi salaatu wa salaam. ñu ngi woon ci marji'i rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam min xajjatil wadaa ñu ngi woon dëppug yonent bi sallallahu alayhi wasallam jégowoon fi nga xam ne mooy xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi min makkata zaadaha llahu tashrifan wa takriman ila almadinati almunawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam wa qad kunna fi fi tariq inda Ghadir Khoum ñu ngi woon ci Ghadir Khoum ginnaaw bi aleyhi salaatu wassalaam boo fàttale koo jóge woon Makka ñaari bërëb yël gisagul muy ar-Rawha lañ jëkkoon a gis fa nga xam ne fa la daje woon ak convoi boobale mu laaj leen man antum qaalu ñu ne ko almuslimuun wa man ant qaala ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci la àgg ar-Rawha fa lañ njëkkoon a gis ci retour bi bam jógee Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman mu dajeeg benn convoi mu ne leen yéenay ñan ñu ne ko nahnul muslimun ñun ñooy way ngëm yàlla ñi ñoo ñi wom suñu boroom subhaanahu wa taala wa man ant yow moomu nag laaj ñu yow ana yaay kenn mu ne ana rasulullah ah, ne man maay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man maay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu man maay ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah. ginnaaw foofu gisoon nañu ak seem moom aleyhi salaatu wassalaam bi ma'in yud'a xumma ci ndox moo xamante ne ni ci oasis boo xam ne moom lañuy woowe xum mu gën siiwe ci Ghadir xum walillahi alhamdu wal jeexaloon nañ étape boobu ak xutba ba nga xam ne moom la fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ginnaaw bañ fa jullee mu wax ci ngëneelu Seydina Ali ibn Abi Taalib d'une manière particulière waaye waa ahlu beyti rasulillah waa këram moom alayhi salaatu wassalaam d'une manière générale at mi nga xam ne noonu lañ leen war a fonke ak noonu lañ leen war a taxawoo ak noonu lañ leen war a nga xam ne mooy ñaar yi nga xam ne moom la bàyyi moom lañu bàyyil muy kitaab allah wa ahli bayti udhakkirukum allah fi ahli bayti udhakkirukum allah fi ahli bayti udhakkirukum allah fi ahli bayti di woo kullu man aamana bi sayyidil bashar alayhi salaatu wassalaam ñu ragal yàlla ci njabootam gi nga xam ne moom lañu fi bàyyi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in waaye wane fa ki nga xam ne mooy sayyidina ali ibn abi taalib ginnaaw bi nga xam ne fa mu ko yónni woon yaman nam fa jiitee woon ak nam doxale woon mbir yi ñu am ñu bari ñoo xam ne mbir mi neexu leen woon gisoon nañ ne dafa metti woon ci seen côté daanaka lu ñu ko laaj mu bañ ba pare mu jël ci eh, bi ci jaam yi am koo xam ne daa am kum ko kum ci joteel loolu lépp muy ay ay remarque yu ñu def di ko jàmbat yonent bi sallallahu alayhi mu leeral nag man huwa ali ibn abi taalib bi qawlihi salawaatullahi wa salaamu alayhi alastu awlaa bil mu'miniina min anfusihim alastu awlaa bi kulli mu'minin min nafsihi est-ce que ginumaa yey ci jullit bu ne ginumaa yey ci way ngëm yàlla yi seen bopp comme ni ko alquran waxee al mu annabiyu awlaa bil mu'minina min anfusihim wa azwaajuhum ummahatuhum annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam awlaa moo gën a yey lil mahabba wa ta'a wal iqtidaa bihi ha moo gën a yey sopp cofeel topp waaye it moom mooy ki gën a sopp jullit ñi kurut ñoom moo gën a ci ñoom seen bopp ba pare mu ne man kuntu mawla képp koo xam ne loolu le maa féete dool ci yow méngoo say mbir fa aliyun mawlaa seydna ali mawlaa mu ne allahu buur yàlla waali man waalaa yal na nga méngoo képp ku nangoo méngoog moom alayhi salaam moom seydna ali bin abi taalibin radiyallahu anhu wa aadita yal na nga man aadaahu ku noonook moom Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw kon nag mu ngi noonu man aadaa lii waliyan faqad aadantuhu bil harb la boroom bi waxte alxadiis alqudusi képp koo xam ne danga maa danga maa loral sama benn koo xam ne sama parandoo la sama benn waliyu koo xamante ni maa parak moom sama parandoo maa méngoo ay mbiram xamal man borom bi faqad azantuhu harb déclaré naa li nga xam ne mooy guerre allah allah faqad azantuhu bil harb faqad azantuhu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu loolu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam seede ci moom te waxoon nañ la ne sori na moos ak li nga xam ne noonu la ci rawaafid yi dégge muy ashia ni ñu ko dégge ak ni nga xam ne noonu lañ ko jàppe di wax que ne loolu wuute naag même moom moom Seydina Ali radiyallahu anhu nga xam ne loolu la xam ci waxu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam loolu la xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lii la doon wax waaye waxul benn yoon xilaafa te loolu leer na naññ comme niñ la ko waxoon ci xadiis sayyidina al-imaam al-Buxaari di xadiisu mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma di nga xam ne ci lay nettali diggante papam di Seydina al Abbas ak Seydina Ali bi yonente mi alayhi salaam feebaree <coughs> feebaram bu mujj ba Seydina Ali dem seeti ko génn mu ko nañ dem laaj ko kan la jox mbir mii kan moo koy wuti ginnaawam Seydina Ali ne bu ñu ko mu bañ ñu ko jox nit ñu dootuñ ñu ko jox ba faw waaw mu ne moom du ko laaj loolu waxoon nañ la ne bu doon ne moos xamoon xamoon na ne le loolu lay tekki saxaaba yi radiyallahu am xamoon nañ ko au minimum boog dina am ñu taxaw ne bon yonent waaye saa saa waxoon na lii a a a commencer par moom ni mu concerné xanaa pour wan ne ah lu sori laak li nga xam ne noonu la ko rawaafi bi di chiite yi di déggee di ko tasee ko wax ah Ah, waaye problème bi tamit beneen affaire la <coughs> mooy ñenn ñi nga xam ne yu mel nii dañuy ñëw di ko bañ a wax parce que bañ comme li ñu waxoon le rafidi yi di cëppi cëppi dañ naan la rafidi yi bi fan la fi mën a cëppi cëppi ah alxaq waxal alxaq ah amul kenn ku gën a sopp alu bayti rasulillah sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne ñoo tegu ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ginu leen koo sopp waaw te comme ni nga xam ne noonu lañu yonent bi alayhi salaatu salaam sopp gi ñu ko war a sopp ak ëppal du ci am ndax moo ñu ko tere woon laa tatruuni waaw bu leen ma tak takal di ma teg di ma wax di wax ci man di wax ci man bay wax loo xam ne nag yellul ngeen wax ma ko loo xam ne borom bee ko moom ngeen jox ma ko loolu ku foog ne yaa ngi tagg yonent mi alei saatu salaam ci kaw loolu mooy yow da xamul lim la wax nee na laa tatru nii bu leen ma def noonu comme ni ko yahuud yi ak nasaraan yi comme ni nasaraan yi def isa ibn maryam muy sayyidna isa ibn maryam alayhim asalatu wassalaam waaw kii du nit kii kii bañ ñëw ne moom bu moom sax yàlla la wal iyaadu billah waaw wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata al wasatiya dako noonu la ñu buur yàlla def ñu nekk xeet woo xam ne dañoo diggu dóomu ifraat du am tafrit du am du ñu gàttañ lu waaye du duñu ëppal mais it duñu gàttañ lu ci li nga xam ne noonu lañu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam digale ñu fonk leen ñu njaboot sauf ko nag duñu def kenn yàlla palaasu yàlla duñu jël palaasu yàlla di fa teg kenn ci mbindeef yi duñu ko def waaw kon nag loolu gisoon nañu xutbatu Ghadir Khoum walillahi alhamdu wal minna ñu waroon continuer ci yoonu retour bi ba léegi min makkata al mukarrama ila madinati al munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ba'da hajjati al wadaa ginnaaw Ghadir Khoum nga xam ne ala thalathati amyaal min al Juhfa miiqaatu ahli Shaam mu nekk ci trois miles quatre virgule quatre-vingt-deux environ quatre virgule quatre-vingts wala quatre-vingt-deux kilomètres entre foofu ak al-Juhfa nekk miiqaatu ahli Shaam miiqaatu waa Shaam ñu waroon a nag li tegu après loolu waaye dañu gis ne comme ñu ngi wax ci ñu ngi jógee ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xërtal bi nga xam ne moom la ñuy xërtal ci di ñu ragalloo yàlla ci njabootam ahlu bayte ahadu thaqalayn itratuhu sallallahu alayhi wa sallam muy ñaar yu diis yooyu mu ñu bàyyeel benn bi muy njabootam te ñu dige woon ne dañoo war a def tarjama seydina alxasan bn ali ibn abi taalibin ak seydina alxuseyn ibn ali ibn abi taalibin ibn sayyidati nisaa alaalamiin wala faxr ibn fatimata zahra bint rasulina salawaatullahi wa salaamuhu alayhim ajma'in eh, lañ ne dañ koy def après miraas mi buñ buñ paree ci dëpp gi ba yonent bi alayhi salaatu salaam àgg fi nga xam ne mooy Medina ala saakiniha afdalu salaati wassalaam waaye kon dañu gis ne fii la gën a mooy tarjama Seydina al Hasan ak Seydina al Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhuma fii la approprié moo tax insha allahu taala dañuy def seen tarjama ba pare door a si nga xamante ne nii mooy ci nga xam ne fa lañu yemoon euh, ci ba léegi ci xajjatul wadaa ci dëpp gi ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne nii ci lay dem fi nga xamante ne nii mooy xajjatul wadaa ci la jóge ci xajjatul kon nag insha allah kon tey dañuy commencer gis tarjama Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn mais ni muy demee pas ñoom ñaar en même temps mais Seydina al-Hasan d'abord ndax moo magoon kon Seydina al-Hasan ibn ali ibn abi taalib naquul dañuy wax ah di ñaan si eh, suñu boroom subhaanahu wa taala baada hamdihi wa shukrihi min ni'amihi alwaafira an na kon dañuy ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu jàppale ñu defal ñu kalimaat yi nga xam ne ñoo yi mëdd ci ñaari tarjama yi ñu war a gis insha allahu taala comme ni nga xam ne noonu la ko defee woon borom bi subhaanahu wa taala ci taraajim yi nga xam ne moom lañ def commencé woon ko seen baay commencé woon ko seen maam commencé woon ko d'abord seen maam di sayyidatu Khadija radiyallahu anha ginnaaw gi ñu defoon tarjama seen baay di sayyidina Ali bin Abi Taalib radiyallahu anhu na mu jàppande woon yoo yële yàlla na suñu boroom subhaanahu wa taala defal ñu kalima yi nga xam ne ñoo yi mëdd euh, ci tarjama yi kon ki ji njëkk moo doon sayyidina al moo doon alxasan ibnu ali ibn abi taalibin ibn abdilmutalib ibn haashim ibn abdi manaaf alhaashimiyu almadaniyu alqurashiyu almadani moo doon alxasan la tuddoon alxasanu di doomi seydina ali seydina alxasan ibn seydina ali ibn abi taalib seydina ali di doomi abi taalib abi taalib mooy abdu manaaf di doomi abdul muttalib shayba shaybatul hamd ibn haashim Haashim moomu di doomi Abdi Manaaf boo yéegee Abdi Manaaf ibn Qusay ibn Kilaab ibn Murra al-Haashimi moom Seydina al-Hasan bokkoon ci waa Banu Haashim newoon sibtu Rasuulillah kii moo doon sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëtu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi abu muhammad moo doon bàyyi ku ñuy wax muhammad moo doon dàkkantalam moo doon rayxaanatu rasulillah boo déggee ñu naan rayxaanatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy seydna alxasan waaye mooy seydna alxusayn ibn ali ibn abi taalib te loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko wax yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu aleyhi moo ko wax comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu Buxaari rahmatullahi aleyhi wa kadhalika qad rawaahu shaykhuhu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii' waqad rawa alxadis aydan alimaam altirmidi abu isa mohammad bn isa ibn sawrata altirmidi raxmatullahi aley muy xadis boo xam ne mawlaana bnu umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne wa sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquul wal xadiis rawaahu al imaamu al buxaari fi mawdi'ayn ci ñaari bërëb la ko al imaamu al buxaari solo ci saxiixam bi raxmatullah alayhi ci kitaabu fadaa'il asxaabi nabi baabu manaaqibul xasani wal xuseyn ci buntu boobu fa la koy yonent bi fa la ko al imaamul buxaari indi ci premier fi mu ko njëkk indi muy kitaabu buntu fadaa'ilu ashaabi nabi buntu bi nga xam ne ci la def ci ngëneelu sax ashaabi nabi saxaabaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buntu bi mu def ci manaaqibu jaloorey alxasan wal xusayn buntu bi mu def ci jaloorey saydna alxasan ak saydna alxusayn bin ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma beneen buntu bi nga xam ne ci la ko indi mooy ci kitaabul kitaabul adab kitaabul adab ci wàllu teggin yi baabu buntu raxmatil waladi wa taqbilihi wa mu'aanaqatihi buntu bi nga xam ne moom la def moom al imaamul buxaariyu raxmatullah alayhi buntu raxmatil walad baabu raxmatil walad yërëm yërëmale gi nga xam ne moom lañuy am ci à l'endroit de gone yi doom yi xale yi surtout xale bi doom bi wa taqbiilihi ak di ko fóon wa mu'anaqatihi ak di doq di ko doqoo di ko akolaat foofalee mawlaana ibn umar radiyallahu anhuma mu ne wa sami'tu an-nabi wa fil hadiith qissa dafa am lu taxoon loolu dinañ ñëw dinañu ñëw euh, dinañu ñëw ci buñ ñëwee ci tarjama insha allah seydna al xuseyn di seydna al xuseyn dinañu radiyallahu anhu dinañ ñëw ci lan moo taxoon mawlaana ibnu umar wax lii ci ana sababu iraadi hada al ana lan waral mu wax xadiis bi mu ne kon moom mawlaana ibnu Umar ñu ngi ci lan rayxaanatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam foo ko dégg ñu ne rayxaanatu rasul sibt rasulillah wa rayxaanatu rasulillah huwa sayyidina al-Hasan wa in shi'ta taqul huwa sayyidina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jamii Mawlaana ibn Umar mu ne wa sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu ne man dégg naa te dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu naan huma rayhaanataaya min ad-dunya allah allah mu ne huma ñoom ñaar ñii fekk Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn la doon wax mu ne ñoom ñaar ñooy sama rayhaana rayhaana mooy lan xaana rayxaanatun day tekki ab fleur bu neex boo xam ne xet gee neex waaw mooy lu neex a fóon tellement xet gi muy mais odeur bu neex extrêmement parfumée waaw loolu de mooy rayxaana waaye rayxaana rayxaana day tekki tamit wala mooy rayxaana mooy féminin la mais rayxaan rayxaanun ak rayxaanatun ah rayxaan day tekki tamit xam nga tekki na leen rawxum euh, ci euh, ci euh, nu mu rahmaan wal habb dhul asfi war rayhaan wal habb dhul asfi war rayhaan mooy li ñu wax noonu waaw xet gu neex gi gi gi gi nga xam ne mooy génn ci xob yi ak fleur yu neex yi waaw moom euh, mais rayhaana rayhaana day tekki liñ la wax sànq mooy rayxaan xet gu neex waaye waaw day tekki wërsëg tamit ah moo tax boroom lisaanul arab raxmatullahi alayhi mu ne wa rayxaanuhu deux mooy wa rizqu wa maana qawlihi wa rayhaanuhu deux points mu ne mooy wa rizqu mooy day tekki tamit wërsëg day tekki wërsëg waaw gu borom bi subhaanahu wa taala defal jàmm moo tax ku mel na imaam alxaafis ibn alayhi ci kitaabul adabi bi ñuy sharaa côté boobu waxu mawlaana ibn Umar bii muy nettal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne huma rayhaana taya rayhaana taya min ad-dunya mu ne wal muraadu fekk muy nettali mu ne eh, wal muraadu bir rayhaan huna ar-rizq qaalahu ibn tiin mu ne li jublu fii yonent ma lay saar saar mooy wërsëg gu ko buur yàlla defal gu rëy rëy ba mu defee doomam di sayyidatu Fatima az-Zahra az-Zahra meññ rayhaanata moom alayhi salaatu wassalaam Allah al-Batul sayyidina Fatima sayyidatu bi mu meññee xéewal gu rëy gi ko borom bi defal ci ñaari sang yi di seydna al xasan ak seydna al xuseyn ibn ali ibn abi taalib mu ne lool al imaam ibn tiin nee na wal muraadu bir rayxaan huna or ar rizq li ñu jublu fii ci ar rayxaan mooy wërsëg mu ne mu ne wa qaala saaxibu alfaaiq mu ne boroom alfaaiq alfaaiq nee na huma min rizqi llahi alladi razaqanii waaw mu ne loolu li muy tekk mooy ñoom ñaar ñii ñooy ñaari wërsëg yu mag yi nga xam ne sama boroom subhaanahu wa taala moo ma ko defal man alayhi salaatu wassalaam waaw ndax doom wërsëg la yahabu ci ci ci ci al-Wahhab mi nga xam ne mooy borom bi foofu lay tibbe may maye nit mu am doom wala du ko am yahabu liman yasha inaasa wa yahabu liman yasha dhukur waaye mu def ku ko neex aqima buur yàlla nee na maay may ku ko ku ma soob mooy am doom may mayu yàlla la du parce que les médecins ont dit wala on est jeune on est un couple marié un couple jeune ah non non ndaw si est jeune moi je suis jeune bon on va planifier euh, ban heure ak loolu que ne noonu lay demee tout le temps non non non wërsëgu yàlla la nee na yahabu liman yasha mooy may ku ko soob doom yu jigéen ay doom yu jigéen ku ko soob mu may la doom bu góor waaye mooy wa yaj'alu li may ku ko soob mu def la man yasha aqima mu def ku ko soob moom borom subhaanahu wa ta'ala nga jaasir mooy nga nekk koo xam ne doo mën a jur bari na ñoo xamante ne nii sëy nañ bu yàgg wala sëy nañoo jigéen ñu bari mais manuñoo am doom wala boog jigéen ga moom sëy na ba sonn manula am doom hôpital bu dee dem nañ fa lu ne mais parce que buur yàlla dogalul ci moom ne kii dina am doom kon loolu hiba wërsëg la gu buur yàllay joxe gu muy may salaam nag ne ñoom ñaar sama wër yu mag yoo xam ne yu ma sama boroom defal ah moo mu ne kon wal maana annahuma mimma akramani allah wa habaani bi waaw li anna al awlaad yushammuun wa yuqabbaluun fa ka'annahum min jumlati rayaahiin al imaam ibn ibn hajar rahmatullah alayhi ba léegi ñu ngi ci rayhaanatu rasulillah mu ne kon fii maanaa bi mooy lan këne ñoom ñaar muy seydna alxasan ak seydna alxusayn rahmatullah alayhima wa radiya anhuma dañoo bokk mimma akramani allah dañoo bokk ci li nga xam ne comme si yonent bi alei saat salaam li muy wax mooy ñoom ñaar dañoo bokk ci xéewal yu mag yi ma sama boroom defal nga xam ne kenn manu koo kenn mënu koo lim ñoom ñaar ñii ci xéewal yu mag yooyu lañ bopp ba pare may ma ko jox ma leen ñu nekk nag comme li mu ne ndax xale yi doom yi dañoo mel ni comme nit ki fleur ni muy attirer nit fleur bu neex neex a xool di neex ni nga xam ne noonu la ko nit ki bëgg a téye di ko fóon di ko laal di fóon xale yi noonu lañ mel voilà kon nag mu ngi noonu la kon nag kii mooy sibtu rasulillah seydna alxasan ibnu ali ibnu abi talib ibnu abdulmutalib ibnu hashim ibnu abdulmanaf ibnu qusay ibnu kilaab alhaashimiyu radiyallahu taala anhu mooy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax sayyidatu Fatima bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne bad'atu minni dog la ci man inna Fatimata mu ne sayyidatu Fatima de moom alayhi salaatu wassalaam mu ne dog la ci man waaw xam nga lu xew yaribuni ma yaribuha lépp loo xamante ne lu ko metti la di ko teg ci di ko contrarier te du ko neex man neexuma waaye du ko neex moo may neex waaw allahu akbar waaw kooku mooy sayyidatu Fatima bint afdalil bashar kooku nag moom moo meññ kii waaye keneen ki mooy sayyidina Ali mi yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax man kuntu mawlaa fa aliyun mawlaa allahumma waali man waalaa wa aadi man aadaa allah ha kookoy la man kuntu mawla ku ma nekk ku ma méngoo say mbir képp koo xamante ne man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maay sa parandoo ta maa fa aliyun mawla seen ali ibn taalib mooy ki méngoo say mbir bu yàlla waali man waala yàlla na ku méngoo wa aadi man yal na nga noonu képp ku noonu ak moom Seydina Ali muy amirul mu'minin rabi'u xulafaa ar-rashidin al-mahdiyyin njëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min al-atfal ci ñi féete ndaw mooy ki njëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa qad rabbaahu wa kafa sallallahu wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib abu turab abul husayn wal hasan abul hasan radiyallahu anhu ah jàmbaaru xaybar boroom la u'tiyanna raayata gadan rajulan yuhibbu allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu allah boroom xaybar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon dinaa jox drapeau bi suba góor goo xam ne moom yuhibbu allaha wa rasuula dafa sopp borom bi subhaanahu wa taala waaye dafa sopp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaye wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu buur yàlla subhaanahu wa taala sopp ko ndawam bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi sopp ko ba ni borom bi du ubbee xaa yaftaxu la ala yaday ba ni buur yàlla di ubbee ci loxoom waaw moom la waxoon alaa tardaa an takuna minni bi manzilati haaruna min muusa gayra annahu la nabiyya ba'di allah moom la ne woon ama tarda keroog ghazwatu Tabuk bi naa féqi ba koy nent ma ne saar-saam ne ko toogal ma nga nga gardeel ma sama famille sama njaboot naafiqi di wax wax yu ñaaw ne looloo tax yonent ma lay saa saa bàyyi ko fa parce que kii da koy sonal ak bon sa Ali mu dégg lool dem dab yonent ma saa salaam mu dalal xelam ne ko loolu yuy wax yëpp dara amu ci. ama tarda est-ce que gërëmoo est-ce que nga taxawu ci man ni Seydina Haarun alayhi salaatu wassalaam taxaw woon Seydina wàccuwaay ba mu amoon ci Seydina Muusa ibn Imraan alayhi salaatu wassalaam est-ce que bu gërëmoo am loolu le sauf que sama gannaaw amul yonent Allah kooku mooy waajuru Seydina al-Hasan kooku mooy waajuru Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib kon Seydina al-Hasan ibn Ali ibn abi taalib ibn abdi ibn abdil muttalib ibn haashim al-haashimi radiyallahu anhu kañ la gane àddina ah, ci ñetteelu at bi ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima xaytu alkuffar walkufr waljuxuud xaytu abu jahl xaytu abu lahab xaytu uqba ibn abi mu'ayt xaytu rabi'a shayba ibn rabi'a xaytu alwaliid ibn almughiira bi yonent bi aleyhi salaatu salaam quitté dëkk bu bu barkeel boobale muy makkatal mukarram muhaajiran gàddaa yi ila madina ilaa yathriba dem yathrib bi mujj nekk madinatul munawwara madinatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy dëkk bu leer bi comme li Seydina Anas wax bés bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ak see Medina fépp leer dafa leer nañ te du boobu kese doon woon dañ Madinatul Munawwara leer Allah ndax laqad ja'akum min allahi nuur wa kitaabun mubin allah moom la fa suñu boroom yóbbu waay waay waay waay waay waay waay ngëneelu waa lansaar ansaaru rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam bam gàddaayee ci ñetteelu at bi ci la seydina al xasan ibn ali ibn abi taalib daldi gane àddina daldi gane àddina ci ñetteelu at bi mooy lan mooy kon fekkoon na ba Badr weesu Euh, ku fàttaliku loolu <laughs> c'est une évidence Badr kañ la xew ci deuxième année bi ci gàddaay bi waaw te gis nañ ne bon peut-être am nañu ko fàtte Seydina al Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ca màng mañ jële woon Badr am na ci gëléem goo xamante ne nii daf koo tegoon ngir waajalee ko li nga xam ne mooy mariage am comme ni mu ko waxee woon ba Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib daal di woon koy cor ndax dafa naanoon daa yooyu sàngara xaraamul woon suñu boroom xaraamalu ko woon comme ni mu ko xaraamale après hein ba newee ci benn kër ci waa Ansaar doon naan ak ñoom géléem gi ñëw mu cor ko Seydina Ali gis ko affaire bi naqari ko lool mu dem nee na maa ngi dem ci yonent bi ngir wax ko mbir mi fekk ko mook Seydina Zayd ibn Haritha allah alxibb alxibb xibbu rasulillah Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu taala anhuma kon loolu mooy ci ñetteel at bi ci la juddu moom Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma waaye ban weer foofu nag la boroom xam-xam yi wuute am na ñu ne ci moitié wu shahru ramadan la judd mooy moitié wu weeru ramadan weeru koor ci ci xaaj bi weeru koor xaajee moom muy nisfu shahri ramadan am na ñu ne ci la juddu te loolu moom la ko mel ni ñoom al imaam ibn Sa'd di Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullah alayhi boroom at-Tabaqaat rahmatullah alayhi moom loolu la dëgëral te loolu la wax am ñu ne déedéet bal wulida fi Sha'baan fi sanati ath-thaalitha am ñu ne déedéet Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib bal li am ba des wulida fi Sha'baan weer wa jiitu ramadan ci la jiitu mooy Sha'ban mooy weer wi jiitu weeru koor hein ñun leen mu ñëw ñun ñun ci rajab après rajabu Sha'ban moo ci tegu ramadan hein am ñu ne ci Sha'ban waaw am ñu ne weeru Sha'ban la juddu judduwul ramadan judduwul ramadan lii nag mooy li gën a dëgër wax kanta wax yi ne mooy ci troisième année bi la juddu kanta wax yi naan kii la juddu euh, euh, euh, ci ci quatrième année bi loolu dëgëru naka noonu wax bi ne ci cinquième année bi hada laysa bi saxiix wa laysa bi thabit waaw waaw mooy loolu noonu saxut du ne ci ñe judduwul ci ñeenteelu at bi judduwul ci juróomeelu at bi waaye ci ñetteelu at mi kantaa kañ la juddu hal moom wulida fi ramadan aw fi sha'ban xilaafun bayna al ulama bi nga xam ne nag ci la juddu moom mii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa kontaan lool dafa lool te ki nga xamante ne nii moo leen haqa anhu mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko rendil li nga xamante ne mooy xar waaw moo ko rendil li nga xamante ne nii mooy xar kama rawaahu al imaamu ibnu Abbaas wal hadiis fi sunani al imaam Abu Daawuud mu ne aqqa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an al-Hasan bi kabsh bi sanadin sahiih bi sanadin sahiih al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi mu ne àqa àqa mooy rendil na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an al-Hasani rendil na Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib bi kabsh am kuy am kuy la ko rendil moom alayhi salaatu wa salaam te loolu euh, côté boobu euh, gisoon nañu euh, ahkaamul ahkaamul mawlud loolu leeraloon nañ fii ba pare yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon sayyidatu Fatima di seen yaay mu daldi peser seen karaw karawam après mu daldi koy saraxe ci or loolu it gisoon nañu ko moom mii loolu la ba mu juddoo loolu la yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi loolu la ko defal moom seydina alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu dindil ko digal ne nañ ko dindil li nga xam ne mooy al adaa waaw mu wax ko yaayam ne ko mooy lépp loo xam ne karaw geeg ñu wat ko kii ko waaye lépp loo xam ne luy takk ci moom nañ ko ko dindil après moom moo ki nga xam ne moom moo ko rendil moom yonent bi salawatullahi wasalaamuhu aley waaw comme tamit li nga xamante ne nii eh, loolu gisoon nañu ko ci riwaaye yoo xamante ne nii saxiixa eh, moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon digle ñu dindil xale bi bu juddoo li nga xam ne mooy al ada muy imaatatul ada am ñu mooy xalqu ras loolu yëpp gisoon nañu ko ci jaata bi nga xam ne nag ci la gane àddina seydna <laughs> ci njàmbaar gi <laughs> nee na man damaa am doom bi mu amee doom ma daal di koy tudde xarb waaw ma daal di koy tudde xarb xarb waaw xarb mooy xare bon yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëw ne waaw ana na ngeen tudde sama doom ji <laughs> mu ne ko man de xarb laa ko tudde mu ne ko déedéet xarb fan déedéet déedéet mu ne aruni ibnayya maa sammaytumu mu ne qultu harb qaala bal huwa hasan waaw <laughs> <laughs> seydna ali mu ne mu ne lamma lamma wulida alxasanu bi nga xam ne ci la sama doom ju mag ji di seydna alxasan juddu jaa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw fa qaala mu ne aruni ibna ibni ibni wan leen ma sama doom ji ëndil leen ma ko ñoon di ko mu ne leen ne maa sammaytumuhu ñun nan ngeen ko tudde qultu nee na sayna Ali ma ko harb man xeex xeex laa ko tudde ah <laughs> waaw <laughs> yonent bi alei ne ne bal huwa hasan ne déedéet huwa hasan moom du harb waaye kii mooy hasan mooy hasan xadiis boobu noonu qad axrajahu al imaamu Ahmad wa kadaalika al imaam at-Tabaraani al imaam al-Haythami andi na ko ci Majma'u az-Zawaa'id rahmatullah alayhi mu ne tamit al-Bazzaar solo na ko mu ne wa rijaalu Ahmad wa rijaal wal Bazzaar rijaalu saxiix ghayra Haani ibn Haani wa huwa thiqa waaw mu ne moom al imaam al-Haythami yu indee xadiis bi mu ne wa rijaalu ahmada góor ñi nekk ci sanadu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ak imaam abu bakr al bazzaar mu ne rijaalu saxiix ñooy góor ñi nekk saxiix ba mu des gayru haani ibnu haani ba mu des haani ibnu haani wa huwa thiqa mu ne waata moom ku wóor la waaw te al imaam ibnu hibbaan it soloo na ko te wéral na ko ci beneen riwaaya bi nga xam ne qad rawaahu al imaam at-Tabarani rahmatullahi alayhi ci sanad boobu même sanad boobale imaam Seydina Ali mu ne kuntu rajulan uhibbu al-harb dama ne woon nit koo xam ne mii dama bëggoon xeex mooy xare xare moom dama koo bëggoon lool damaa bëggoon xare mooy asadullahi alxaalib waaw gaynde gi yàlla gi nga xam ne day noot fu mu toll hein comme bayti comme xam ah Hamza ibn Abdul Muttalib asadullahi wa asadu rasulihi Seydina Ali mu ne kuntu dama ne woon rajulan uhibbul harb dama ne woon nit koo xam ne akamaa bëggoon xare fa lamma wulida alxasan bi nga xam ne ci la sama doom ji alxasan juddoo ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mu ne hamamtu an usammiyahu xarba ma ñëw bëgg koo tudde xarb comme que man xeex laa bëgg te loolu dafa feeñ ci ci Seydina Ali radiyallahu anhu mooy jàmbaaru Badr ma ammihi euh, euh, Hamza ah gis nga ni ñu faagaagale woon kuffaaru Quraysh yi ah Seydina Ali al-Batal muy jàmbaar ju mag gi nga gis ni mu Xaybar yooyu yëpp nga gis mooy loolu dafa feeñ ci moom mu ne ma bëgg a tudd sama doom ji harb la guerre mu ne fa sammaahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alxasan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudde ko alxasan waaw <laughs> kon mu ngi noonu ah, am na tamit yeneen riwaay yu ne bon comme ni ko al imaam Ahmad Solowe naka noonu al imaam at-Tabarani borom al majmaa di majmaa az-zawaa'id indi na ko mu Abu Ya'la al Bazzaar solo nañ ko. Eh, mu ne wa fiihi Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil mu ne boobu nag càllale ko Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil moo fa ne wa xadisu wa baqiyatu rijaalihi rijaalu saxiix ñi def ci góor ñi mooy rijaal mooy góor ñi nekk saxiix bi foofu li lan la wax foofu dane man Seydina Ali foofu Muhammad ibn Ali an abihi moo ko nettali mu ne annahu samma ibnahu al-akbar Hamza wa samma Husaynan bi ammihi Ja'far fa da'aahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallama fa ghayyarat isman mu ne ko qad ghayyarta isma ibnayya haadhayn fa samma Hasanan wa Xuseyna mu ne foofu dafa tudde doomam yi kii Hamza la ko tudde woon mooy Seydina al Xasan keneen ki mu tudde ko Xuseyn ba mu juddoo Seydina al Xasan ak Seydina al loolu am solo la du ñuy seexan ah. voilà mooy du ñu ay seex kon ni nga xam ne ci masse populaire gi ñu bari noonu lañ ko fooge moo tax sax léegi rek bu ay ku am ay seex ay jumeaux ñu nekk ñaari góor ñu naan moom de moom am ay buur yàlla da koo may am xasanakum xusayn te sax tuddee bu ko doom mooy ah, Seydina al Xasan ak Seydina al Xusayn nekkuñu woon ay jumeaux ah. déedéet du ñu ay seex de Seydina gis tarjama Seydina al Xusayn Seydina al Xusayn Seydina al Xasan ko mag ah anhuma wa ardaahuma te mag gi nekkul ne kii bi muy juddu moo njëkk génn déedéet déedéet déedéet bokkuñu kii moom magoom juddu na lu yàgg Seydina al-Husayn door juddu kon nag loolu la Seydina Ali wax nee na Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn yépp dafa tudde woon kii nii ja ke eh, ki nga xam ne mooy Hamza keneen ci Jaafar Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko so da ngaa soppi tur bi déedéet tudde ko ki nga xam ne mooy mu daal di koy ne ko noone déedéet bi dangay changer tur bi déedéet defal Hasan ak Husayn waaw parce que li wax ci xar bu fële loolu tamit la wax nee na Sayyidna Husayn ba muy judd nee ci xadiis bi ñu gisoon sànq mu ne damaa bëggoon ki nga dama bëggoon xeex lool ah bi alxuseyn juddoo alxasan ma bëgg koo bi tudde Harb yonent mi alei satu salaam ne ma déedéet mu tudde ko bu bëggatoo tudde Harb nee na fa fa lamma alxuseyn hamamtu an usammihi an usammiyahu Harba ma bëgg koo tudde tamit Harb fa sammaahu alxuseyn yonent mi alei salaam daal di koy tudde xuseyn waaw kon mu ngi noonu loolu lañ koy jànge ah mooy ne euh, change tour benn bi mooy jotoon na ko tudde mais yii dañuy gis da koo bëggoon ah mooy lu mu ci man di doon moo xam bee wala boo gisoon nañ ne change tour ci l'islam mën naa ne waaw parce que la guerre la guerre ak yu mel noonu mën ngaa changer tour yooyu te yonente bi aleyi saatu salaam da ko doon def ay xasan tristesse da ko doon yu tagga yu tur yu tagga yu lool da ko doon changer tamit ah, bi nga xam ne nag ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa noddu ci nopp seydinal ah alxasan comme ni seydina abu rafi' radiyallahu ta'ala anhu wax ah, wa qad rawahu al imam abu dawud wa shaykhuhu al imaamu Ahmad wa imaam at-Tirmidhi wa kadhalika al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi hein muy dafa nodd ci nopp bi non seulement rendil na ko mais mooy ni ñuy def wu tudd azzana fi udhuni al-Hasani bis-salaati hiina wulid comme li sayyidina Abu Rafi' radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di wax waaw mu digaloon saydatu saydatu Fatima radiyallahu taala anhu ngir mu daldi koy wat ne ko nga peser karaw gi nga daldi koy saraxee ñi nga xam ne ñooy miskin yi benn bi fidda beneen bi ne or eh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee ci li nga xam ne mooy eh, ci ahkaamul mawlud wal xadiis qad rawaahu al imaamu Ahmad wa kazaalika at-Tabaraani wa ghayruhumaa léegi nag ginnaaw loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf leena soppoon sopp gu jéggi dayo daf ko soppoon moom Seydina Al Hasan sopp gu jéggi dayo waaw nga xam ne euh, bu doon julli dañ doon da doon ñëw di yéeg ci kawam da doon yéeg ci yéeg ci kawam mu koy yëkkati fu mu nekk bu leen gisee kont bu ko gisee moom ak Seydina Al-Husayn kontaan radiyallahu anhuma waaye nag lim leen doon sopp sopp gu rëy rëy teewul woon mu leen doon yar waaw sopp gone waru la contradictoire ak di ko yar moo tax noonu mu leen sopp woon bañ doon war ci kawam comme li Mawlaana ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu wax muy Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhuma mu ne ra'aytu al-Hasana ya'ti an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa saajid yarkabu ala dhahrihi wa ya'ti wa huwa raaki' ha fayafriju bay lahu bayna rijlayhi hatta yakhruju min al-jaanib al-aakhar Allah seydina abdallah ibn zubayr radiyallahu taala anhuma walxadiisu fi sanadihi da'f kama qaala saaxibul majma seydina abdallah ibn zubayr radiyallahu anhuma di abdallah ibn zubayr mu ne ra'aytu alxasana mu ne ra'aytu al-Hasan ya'ti an-nabiy mu ne man Abdallah ibn Zubayr gis naa Seydina al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma mu dikkal Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa huwa saajid fekk Yonent bi alayhi salaam di julli sujóot yarkabu ala dhahrihi mu ñëw yéeg ci kaw yéeg ci ci ci ci digg ginnaawam wa yati beneen yoon mu ñëw wa huwa raki'a fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu ruku' jàpp loxo teg loxo yi ci ci bëtu oom yi mu agsi sayyidina hasan agsi radiyallahu anhu fekk gone la tout la fa yafriju lahu bayna yaday mu mu mu bayna rijlay mooy mu yaatal mu gën yaatal tànk yi ngir mu mën cee jàll jaar ci diggante tànk yi hatta yaxruja min al janib al axar ba li xamante ne nii noonu ah lay génn ci beneen côté ko beneen côté bi waaw moo tax euh, am na benn saxaabi bu ko mës gis mu war ci kaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daldi yéeg ci yéeg ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah mu ne ah kii de moom waay waay ëskey ki mu war ëskey ki mu war mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam li moo ko moom yonent noonu la doon def ak xale bi waaw noonu la doon